a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suuratil anfaal kon inshaa allahu taala ñu ñëw fi nga xamante ne mooy ci nettali bi nga xamante ne mooy badar ba léegi di nekk ñoo xamante ne nii dañuy tënk xew-xew bi waaye du xew-xew bu neexu tënk walillaahi alhamdu wal minna ñëwoon nañ ba gis fi nga xamante ne ci xadiisu mawlaana muhammadu bnu ismaayil bi nga xamante ne mooy al buxaari rahmatullah alayhi di mawlaana ibnu mas'ud doon nettali la xewoon diggante abu jahlin ki dëggante Sa'd ibn Mu'adh ak Abu Jahlin ak Umayya ibn Xalaf kon gisoon nañ ñuy xuloo quoi bi ko Abu Jahlin ne wallahi law annaka lawlaa annaka ma ab abi Safwana yow Sa'd yow daal yéen a fat suñu noon bi ba pare yow ñuy wax nga ñëw suñu dëkk bi Makka daal di wër <laughs> tranquillas tranquillement <laughs> yow de xam nga ne wallahi boo àndul woon ak Abu Safwan man Abu Jahlin man Abul Hakam maa la koy wax wax waxoon nañ la Abul Hakam lañ ko doon wax ne yonente ma la saa saa moo ko tudd Abu Jahlin moom du ne man Abu Jahlin dana man Abul Hakam voilà léegi wallahi maa la koy wax mais euh, boo àndul woon ak Abu Safwan kon doo ñibbi kër ci jàmmaa ah, dinaa la fi fët fët yoo xam ne yow walla naa woowaa màkk ñu duma la duma yoo xam ne sëy naa sand ne ko é attention Abu Jahlin léegi nag ñuy xuloo bi ñuy xuloo mu ne ko gis nga boo ma teree ma wër kaaba gi man dinaa la dinaa la tere loo xam ne moo gën a tedd ci yow yow kaaba gi da nga ma yow yow lii dara fii nga naan kaaba gi yow da ngaa màggal dara sa commerce nga màggal sa poche te gis nga boo ma fi teree wallaahi dootoo jaar Medina dootoo jaar Yasrib di defi commerce wallaahi dama lay kar Abu Jahl dootoo fa jaar <laughs> loolu moom bu yowoo mu leer léegi nag bi ñuy xuloo noonu c'est Abu Umayya nag di tàmpee rek waa ne ne ne ne ne ne ah, ko yaa Saad ne ko bul yëkkati sa kaddu tamit ci kaw Abu Jahl Abu Hakam nii ndax moom kat huwa sayyidu hadal waadi moom mooy sangu xuru Makka nag mu ne ko Saad ne ko waa yow yow sax Abu Safwan yow sax toppal yow sax yow dégg naa sax yonent bi aleyhi salaatu naan yow ñoom ñoo lay rey ah Umayya ne ko nga nga ne lan nga mu ne ko nee ma ne de toute façon nee na ñoom ñoo lay rey ñoom jullit ñi ñoo lay rey ñun mu ne ko fan fan Makka wala ci biti mu ne ko xaw boo man léegi nag Saadu tiit euh, Abu euh, Sumay Umayya tiit daal di daw dem ca kër ga nag daal di wax na ko yaa Umma Safwan fekk soxnaam mooy Safwan en fait dañ leen ko doon dàkkantal xam nga moom dañ koy wax Aba Ali moom euh, euh, Umayya dañ koy dàkkantal ndax doomam ju tudd Ali waaye dañ koy dàkkantal Abu Safwan parce que doomam ju tudd Safwan te gis nañ ko keroog Hunayn muy Safwan ibn Umayya moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbubb koomam yi voilà tam naan moom laa gënoon a bañ mu may jox alal. di ma jox alal ba léegi moom laa gën a bëgg mooy Safwaan boobu ibnu Umayya mii doomu Umayya mii la woon moo taxoon ñu ko doon dàkkantale beneen frère am bi Ali moo taxoon tamit ñu naan ko euh, Abu Ali voilà léegi nag mu dem wax yaayu sa yaayu Safwaan naan ko yaa umma Safwaan bi jabaram naan ko man Umayya hii xanaa déggoo li ma sama mbokku Yasrib bii bi wax muy sand nee na ma de Muhammad nee na alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo may rey mu ne ko hë ko mu ne ko fan mu ne ko waxul fan la mu ne ko kon de yow de bu yeboo nga jël say watuwaay léegi nag bi kon loolu da koo jàppoon bi nga xam ne rek ci la Abu Jahl nag di wër istanfara Abu Jahl ni naas di woo nit ñi naan leen dem leen ci ñëw leen ci xare bi dégg ngeen dam-dam li mu wax allatima tallatima dégg ngeen ko gaaw leen dëgg mi ndax moom gaalin suñu noon mi daal na koy kar alayhi salaatu wasalaam lañ ci jublu wal iyaazu billah léegi nag bon mu ñëw di kii ne euh, abu abu abu Safwan bi Umayya ibn Xalaf ne man mooy Abu Jahl man duma dem mu ne ko ah mu ne ko nag yaa Aba Safwan yow mii nga xam ne kilifa nga bu nit ñi buñ gisee demoo yow itam gaay du ñu demaa ah, parce que kilifa gu toll yow boo demul du ñu dem mu jàpp di yëy nopp bi mu ne ko noo man du ma dem de mu ne ko mukk mu ne ko boo demul di ko kii bam ne kon nag damay ut gëléem gi gën a gaaw nga xam ne man lu xew rek ma daal di daw mu ne ko waaw léegi nag bi muy waaja kii di waajal naan ummu safwaan yi naan jabaram di waajal ma mu ne ko waajal law da ngaa dof génn fan nga jëm xanaa déggoo li la sa mbokk Yasrib bi waxtaan yi le nee na ñoom ñoo lay dëkk bi yow da ngaa repp di dem naan da ngay xarejeeg ñoom kon loolu mooy foofu lañ lay reye mu ne ko non c'est que damay génn rek ak ñoom bu ma àggee ba weesu quelque kii rek départ mu ne ko ah baax na loolu mooy riwaay bi dëggal quant à imam dafa nettali benn affaire <laughs> boo xam ne dafa xaw a reetaan lu tamit quoi <laughs> ba léegi ci affaire wu ki nga xamante ne mooy Abu Safwan bi di Umayya ibn Khalaf ni mu ne <laughs> ki nga xam ne Uqba ibn Abi Mu'ayt kàccoor bu mag bi beneen kàccoor bi nga xam ne ci kàccoor ñoom ñëpp ay kàccoor la ñu wax mais moom moo ngi noon a kàccoore Uqba ibn Abi Mu'ayt lim def dafa ñëw fekk <laughs> ki nga xam ne mooy Abu Safwan dafa toog ndax dama newoon benn paa boo xam ne bu comme li ñu waxoon dafa dafa amoon yaram daal di nekk koo xamante ni dafa xawoon a nag amoon yaram lool léegi nag mu ngi toog ci kaaba gi noonu nekk ak nit ñi léegi nag sa waay daal di jël Uqba ibn Abi Mu'ayt daal di jël benn benn fourneau daal di def ay xal daal di koy taal ba mu boy après mu daal di ciy def cuuraay comme foo mooy amoon ni ñuy kii rek benn ànd daal daal di ciy def cuuraay ba mu baax. daal di koy indi nag ba tiim fi nga xam ne mooy fi mbooloo bi nekk ci kaaba gi Abu Safwaan ngi toog <laughs> muy muy Umayya nga xala mu daal di koy indil da ànd bi teg ko ci kawam <laughs> teg ko ci wetam quoi ne ko nii nag ci côté yéere yi ne ko <laughs> ne ko ne ko yaa Aba Ali istajmir fa innama anta minan nisaa astaghfirullah ne ko yaa aba ali waxoon nañ dañ koy abu ali di ko abu safwan ne ko abu saf new aba ali doomu ali baayu ali ay wa jaarul ndax yow ci jigéen yi nga bokk jaarul yow jaaru kese nga man jaarul yow moom de toute façon doo dem ci xare léegi nag <laughs> mu mer ndax boobu mooy bi ñu koy jéem a mu bañ moo tax kii ne euh, al imaam al hafiz ibn hajar yi mu ne <laughs> mu ne riwaay bu dee ci côté riwaay imaamul Buxaari loolu moo wér mooy biñ la njëkk wax sànq bu Mawlaana Ibn Mas'ud mu ne waaye nag c'est pas impossible que ne gis nga mooy Eh, eh, Uqba comme que Uqba dafa ko dafa kannas woon nit la woon koo xam ne muy Uqba ibn Abi Mu'ayt xel mi kupp nekku ci woon bopp bi boo moyul Abu Jahlin moo ko ne defal lii quoi bu ko defee nga gën a soññu ci biir nit ñi nag nga gën a soññ Abu Safwan mii nga xam ne Abu Ali mii di Umayya mi may convaincre muy jéem a bañ bañ lu boo mooy wul mu naan c'est pas impossible euh, Abu Jahl ne ko def ko def ko amu def ñëw tegal ko ànd mi naan ko jaarul ci biir nit ñi yow ci jigéen yi nga bokk xam nga ne doo dem xare léegi nag Abu Safwan mer gis boppam ne ko qabbahakallah wa qabbaha ma jita su booxun ma la yow ak liñ fi indi tay ngeen xam ne <laughs> après ci la waajal daal dina day dem xare ji wane ne moom bokkul ci jigéen ñi noonu kon daal ci gàttal noonu lañ def léegi nag bi nga xamante ne nii noonu lañ def daal daal di daal di waajal di dem kon Abu Jahl Abu Lahab moom waxoon nañ la moom demul moom dafa ne man manumaa dem waaye é é yow yow yaa ma yoree la acca léegi ki ko yoreeloon te bokkoon muy al-Aas wala al-Aas ibn Hishaam la woon ibn al-Mughira moom la ne woon aca léegi yow la ma yoreeloon ay wo léegi nag yaa may demal demal nga xeexi boo xeexee jeex na léegi nag mu ngi noon bi nga xamante ne nii nag ci lañu ñu pare nag ba daal di dajaloo ñoom waa Makka nag ñu daal di dajaloo ngir nag ah suñu njëgg male wallahi Seydina Muhammad dina xam ne moo tax keroog bi leen xabaar bi ñëwale dañ ne mais ayadunnu Muhammadun <laughs> daa waawaawe mais Muhammad daa yaakaar ne annaha sayakunu ka'ir ibn al-Hadrami mais dafa yaakaar ne gis nga ibn al-Hadrami muy Amr ibn al-Hadrami mi nga xam ne moom la keroog xam gisoon nañu sariya mooy armée boobu yonente ma ne sa sam yónni woon daal di ciy yónni jiital ci Seydina Abdallah ibn Jahsh ibn Riyad radiyallahu bi nga xam ne ci la ñu foo foofule ca Naxla ci côté Makka ak Taif bi nga xam diggante dama kàddu Taif fa la faate woon Amr ibn al-Hadrami fa la ko Waaqid ibn Abdillah daal di woon faate radiyallahu anhu léegi ñoom ñu ne mais daa yaakaar ne mais suñu njëgg mii nii. dinañ ko bàyyi comme njëgg moo malee convoi boo bële Amr ibn al-Hadram yi daal woon kii ñu daal di ciy rey fii ñaari nit jàpp ay prisonnier ba pare nangu alal ji dañoo foog ne ñun suñu convoi bu mag bi ñu Abu Sufyan moom booboo yem wallahi tay la Seydina Muhammad nag ak gaayam yi wallahi tay lañ laaj laalaake de tay ñoom am léegi nag ci lañuy ñuy demee léegi nag gaa yi nag léegi nag bi nga xamante ne ni nag mbir mi noonee la demee léegi nag ñu waa Quraysh nag di génn nag bi nga xamante ne nii nag ci la ñuy waajal nag dem bay génn gaa yi ne ah ah ah caaf ah, ah, ah, dina xam de problème am na ñu ne leen lan mooy problème ñu ne ya waa banu banu Bakri ñi nga xam ne soriwuñ Quraysh te suñuy noon lañ ma sa doon te damoo mooy ci gàttal dañu amoon ay ay ay ay ay jàppal bàyyil ay xare yoon xew ay rey kii rayal na ma kii kii rayal na ma kii léegi nag ñoom ñu ne ah ñun bon am nañ beneen problème bëgg nañu dem défendre li nga xam ne mooy suñu njëgg mi mais imagine leen ñun waa Makka xeexkat yëpp ñu génn dem bi ñu demee sa waay waa Banu Bakr xam ne dem nañ mais dañuy profité suñu noon yi dal ci Makka daal di nangu fii bu ko defee ray suñu jigéen ñi jàpp leen prisonniers rey mag ñi fi nekk góor ñi fi des des comme ñun mënuñoo dem demaa ah, problème am na léegi nag bi ñu waxee loolu bi nga xam ne ci la ñuy inquiété wu di tiit loolu alhamdulilah Iblis daal di ñëw daal di yor benn forme ki nga xam ne benn kilifa bu bokk ci waa banu kinaana ndax waa banu Bakr en fait ci waa banu kinaana lañ bokk voilà mooy benn mooy ngandum tribu la léegi moo am ay néeg comme Quraysh rek ni nga amee Quraysh waa banu Maxzum waa banu Abdiddar waa banu Abdul Muttalib ak fu nekk mooy comme noonu la ñooñu ñëpp nga xam ne ci benn Quraysh bi lañ jóge loolu nag waa banu kinaana waa kinaana noonu lañ mel. léegi nag ki nga xamante ne bi ñu amee nag lu ñuy tiit léegi nag ci la kii ñëw nag ne ah Iblis daal di ñëw daal di jël forme ki nga xam ne mooy kenn ci sanguwaa banu kinaana yi bi ki nga xamante ne nii mooy Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum da moom mujj na tuub ndax Suraaqa taayoo tuubagul léegi nag <laughs> voilà moom moo moom moo doon kar yonent bi alayhi salaam ba muy gàddaay fasam wi tànk fasam wi di dugg ci biir ba mu koy nar jege ci biir suuf si mu naan ko Muhammad xam naa ne yow la bàyyil ma ñaanal yàlla mu génn ma mu génn nar a essayé waan ndax alal yi ñu ci diggoon moo bari léegi finalement mu ne ko bon bindal ma dara léegi dootuma wax nit ñi dinaa fexe képp ku lay seet ko te yi ma ne ko jaaroo fii kooku mooy Suraaqa moomu nekkoon sangu waa Banu Mudlij radiyallahu anhu ndax mujj na tuub mais temps ci yéeféri la woon Iblis daal di jël li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy formam daal am lu ngeen tiit ndax man mii may Suraaqa comme ni ngeen ma xamee sangu ba banu Kinaana te waa ba banu Bakr ci ñun lañ bokk kon man maa leen yiir bu ko defee te loolu dafa amoon solo waa arab yi bu kenn ne woon yiir naa diw mooy protéger naa ko yow même bu dee mooy sam noon bi nga gën a bañ doo ko def dara ndax diw mu ne man defal naa loon lool kon nag man ngeen a dem ci xare bi nga xamante ne nii ñun ñëpp ba ko bokk waaye ci la nag gaay nag commencé na waa Makka daal di nag def benn gàngoor bu rëy rëy rëy rëy daal di nag génn li nga xamante ne nii nag ngir nag wutali fi nga xamante ne nii mooy Badr fa nga xam ne foofu lañ leen wax ngir nag waajali nag xare bu rëy bii ak seen noon bi nga xam ne moom lañ jàppe noon muy yonent bi sallallahu alayhi wa